acudu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin seyidina wa nabiyina muhammadin alamin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amma ba'du fa yaquulu al'imaamu alxaafid abu muhammad abdul ghani ibn abdil waaxid almaqdisiyu raxmatullahi alayhi fi kitaabihi cumdatul axkaam min kalaami xayril anaam sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi tahaara fi baabul janaaba an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinati wa huwa junub qaala fanxanastu minhu fadahabtu faghtasaltu thumma ji'tu faqaala ayna kunta yaa abaa hurayra qaala kuntu junuban fa karihtu an ujaalisaka wa ana ala gayri tahaara fa qaal subhaanallah innal mu'mina laa yanjus kon xadis bii nii mooy xadis bi njëkk ci bunt bi nga xam ne ci version yi ñu yor ci téere bi moom lañ def juróomeelu bunt muy baabul janaaba baabul buntu al janaaba bi nga xam ne mooy traité di wax li jëm ci wàllu janaaba nit ki bu amee janaaba muy jël nag xadiis bi nga xam ne moom la ci jëkk indi muy fanweer bi beg benn muy 31 mu ne an abi hurayra moom al imaam al xaafid al maqdisi raxmatullaahi alayhi an abi hurayra jële nañ ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu bi sallallahu alayhi wa sallama laqiyahu dafa dajeek moom fii ba'di tur fii ba'di ci lenn ci yoonu mbeddu medinatul munawwara yi ala wa junub fekk seydna abu hurayra xaalam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dajeek moom ci lenn ci eh, mbeddu medina yi daa fekkoon moom mu amoon janaaba qaal abu hurayra radiyallahu anhu nee na fan xanastu min ma daal di laqatu walla moom daal daje naa ak moom ba gis ba gis ma ma gis ko ma ma jekki rek daal di bu jekki rek ma daal di làqatu kay gisatuma ma dem sama yoon fa dhahabtu ma daal di dem nag saltu bi ma demee ma daal di sangu ji nag summa jiitu ginnaaw gi nag ma dikkal ko moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ma moom sallallahu alayhi wa sallam ayna kunta ya aba hurayra radiyallahu anhu mu ne ko ay na kunta moo yow fan nga nekkoon yaa aba hurayra yow seydina abu hurayra yow mii di abu hurayra fan nga ne woon mooy lan da koo gisoon jekki gisatu ko walla moo tax mu koy laaj fan nga ne woon qaal seydina abu hurayra radiyallahu ne ko kuntu junuba dama ne woon koo xam ne dama amoon janaaba fa karihtu an saka ma bañoon nag daal di toogaaleeg yow wa ana fekk ba may toogaaleeg yow di bokk ak yow jataay yow sallallahu alayhi wa sallam ala tahaara damaa nekkoon ci koo xam ci xaal boo xam ne nekkuma woon ci làpp looloo tax ma daal di làqatu dem léegi nag fa qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko subhaanallah woonaa gàcc ngaalaama borom bi mooy boo yéemoo ci benn mbir rek moo xam ne daf laa jaaxal mooy xaarewul woon loolu mu ne ko subhaanallah moo woonaa gàcc ngaalaama borom bi maa ngi féey ci bii ci géeju borom bi tabaraka wa taala di allah ci turam boobu allah innal mu'mina xanaa xamoo ne waji ngëm yàlla ji laa yan jus moom du nekk koo xam ne day sobewu loolu mooy xadis boobu ñu jël bi ci tegu muy trente-deuxième bi muy fanweer bee ñaar moom al imaam alxaafidu almaqdisi abdulgani raxmatullahi alayhi mu ne wa an aishata radiyallahu taala anha annaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa tasala min aljanaabati gasala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salaati thumma ightasala thumma yuxallilu bi yadayhi sha'rahu hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatahu afaada alayhi al-maa'a thalaatha marraat thumma ghasala saa'ira jasadihi kon al-imaam al-Maqdisiyu Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne wa 'an Aisha mu ngi jële ci fanweeru la hadis beeg ñaar di 32 bi mu ngi jële ci sayyidatuna aishata radiyallahu anha annaha qaalat mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ida tasala bu ma soona sangu minal janaabati te la waraloon muy sangu mooy daa amoon janaaba bay sangu xasala day li muy def li muy njëkk a def mooy day raxas ñaari loxoom yi moom lay mooy tenq yi wa tawaddaa bu nee loxo fii nag mooy tenq yi lañ ci jublu wa tawadda amu daal di jàpp wudu'ahu lis-salaa jàpp gi nga xam ne moom lay jàpp bu bëggoon a julli bu bëggoon a julli jàpp gu mel noonee lay jàpp summa tasal ginnaaw gi nag mu daal di sangu summa ginnaaw gi yuxallilu mu daal di xàll bi yadayhi ak ñaari loxoom sha'rahu mooy karaw boppam bi moom mu daal di koy xàll hatta ba ni nga xamante ne nii idaa dhanna lay ame njortu goo xamante ne nii gu yaatu yaatu la wala annahu qad arwa basharatahu kene daal mooy xaal ubbi na te daal dinay matal daal di àggale bam tooy awa basharatahu deram mooy yaram bi wala mu xàll bopp bi bu baax ba pare afaada alayhi mu daal di ciy bëbb daal di ciy sotti almaa ndox salaasa marat ñett ñetti yoon summa ginnaaw gi nag bu defee lool ci bopp bi xasala mu daal di sa mu daal di sangu mu daal di raxas mu daldi raxas saa ira jasadi li nga xam ne moo desoon ci yaram bi yépp mu daal di ciy bëb bu ndox daal di koy raxas wa léegi nag lool mooy xadiis boobu léegi nag bi ci bu muy xadiisu fanweer bi ak ñett al imaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne wa qaalat kuntu aghtasilu ana wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min inaa'in waahid naghtarifu minhu jamii'an al imaam sayyidatu Aisha mu ne kon xadiis bi ci tegu wa qaalat mu ne neena kuntu man de damaa nekkoon te nii mu ko ëndee nii noonee la demee ci saxiix al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi muy ñaari xadiis yu bokkul yaaye ñaar yépp ñu ngi jóge ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ne wa qaalat nee na ba léegi moom sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kuntu nekkoon naa aghtasilu doon sangu ana man wa rasulullahi ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa min inaa i dañ doon bokk di sangoondoo tegaloo ci ndab loo xamante ne benn ndab la naghtarifu minhu jami'a ñuy as muy as di tànk ci di sëgg di tànk ci ci ndab li manit may sëgg di tànk ci ndab li ñuy sangoondoo kon nag mu ngi noonu le fu ñu ciy as di ci as minhu ca ca ca ndab la ma def ndox ma jami'a mboolem su seen ñun ñaar ñépp léegi nag loolu mooy xadiis bopp bi ci tegu di fanweer beek ñeent muy 34 al imaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne wa an Maymuunata binti al-Haarith zawji nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahaa qaalat wada'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wadu'a al-janaabah fa akfa'a biyamiinihi alaa yasaarihi marratayni aw thalaathan thumma ghasala farjahu tumma daraba yadahu bil ardi aw il xaa'iti marratayni aw talaata tumma tamadmada wastanshaq wa gasala wajhahu wa diraacihi tumma afaada calaa ra'sihi al-maa tumma gasala jasadahu tumma tanaxxaa fa gasala rijlayhi fa ataytuhu bi xirqatin falam yuridhaa fa jacala yanfudu al-maa'a biyadihi kon xadiis bi ci tegu muy xadiisu 34 bi mu ne waan Maymuna mu ngi jële ci sayyidatuna Maymuna di bi bint di doomu ku ñuy wax alxaaris moom ki doon baayam moo doon alxaaris zawji nabi moom nii nag soxna la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat mu ne moom de nee na muy suñu yaay maymuna radiyallahu anha mu ne wadaa rasulullah mu ne wadaa teg na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wadu al janaaba mooy ndox mi nga xam ne moom lay sangoo ngir janaabaam gi ndox ma muy sangoo mooy wadu fa ak fa ab bi mu ko defee nag mu daal di dëngal bi yaminihi ala yasaari mooy def ndox mi di yi loxo ndejooram daal koy wengal mooy sotti ci ndox mi daal di jël nag ndox moomu def ko ci ala yasaarihi marratayn ci li nga xamante ne nii mooy ci loxo càmmoñam marratayn ñaari yoon aw thalatha wala ñetti yoon léegi nag mooy raxas leen mooy ni muy raxase boole tànk dox ci li nga xamante ne nii mooy loxoom ndejooram bi léegi nag sotti ko ci loxom ci càmmoñ bi daal di leen boole raxas loolu lay wax ne ni ñaari yoon aw thalatha wala ñett summa ginnaaw gi xasala farja mu daal di raxas moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pëyam summa ginnaaw gi nag daraba yadahu bi ard mu daal di dóor loxoom ci li nga xamante ne nii mooy ci suuf si awil haa'it wala ci miir bi ñaar ñaari yoon aw salaasa wala ñett suma ginnaaw gi tamad mada mu daal di hmm, eh, mu daal di eh, gallax ndeku was nan shaq ba pare mu daal di eh, sarax ndeku mooy xëcc ndox mi ci bakkan yi wa ghasala ginnaaw gi mu daal di raxas wajhahu li nga xam ne mooy xar kanamam wa dhiraa'ihi ak loxoom yi mooy loxo yi jóge ca baaraam ya ba ca fi nga xamante ne mooy conc yi loolu lay wax noone thumma ginnaaw gi afaada ala ra'sihi alma ginnaaw gi nag mu bëbbal sotti ala ra'sihi ci kaw boppam alma li nga xam ne mooy ndox mi thumma ginnaaw gi bi mu defee lool ghasala jasada mu daal di raxas li nga xam ne mooy yaramam thumma ginnaaw gi bi moom alayhi salaatu wassalaam tanaxaa mu daal di dandu daldi di dandu jóge fi mu taxawoon bi muy raxas lii lépp daal di dandu wetu ci beneen wet gi fa xasala mu daal di raxas rijlayhi li nga xamante ne mooy ay ñaari tànkam fa ataytuhu nee na bi mu paree nag man sayyidatu Maymuna bint alxaaris alhilaaliya radiyallahu taala anha wa ardaaha fa ataytuhu ma ëndil ko bi xirqatin ci benn morso mooy daal bu doon tay dañ naan genre serviette la rek falam yuridha bi ma ko ëndalee ngir mu fomp léegi nag mu ne waaye bëggu ko woon nooy jëlu ko nam ko woon jëlu ko fa jaala mu daal di def nag nan la def yanfudu muy muy faxas almaa a ndox mi mi nga xam ne moo nekk ci yaramam bi yadihi ak loxoom bu tedd bi moom alayhi salaatu wassalaam léegi loolu mooy xadis bopp xadis bi ci tegu di trente-cinquième bi di fanweer ak li nga xamante ne mooy juróom al imaam al maqdisi yu abdil ghani rahmatullahi alayhi mu ne an abdillahi bni amr bni an abdillahi bni umar anna radiyallahu ta'ala anhuma anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma qaal ya rasulallah ayarqudu ahaduna wa huwa junub qaal naam ida tawaddaa ahadukum falyarqud kon xadiis bii ci tegu muy 35eem di fanweer beeg juróom alimaam almaqdisi abdilgani rahmatullahi alayhi mu ne an abdillahi bni omar mu ngi jële ci seydina abdillah di doomi omar radiyallahu anhuma anna omar ibn alxattaab kene baayam di omar di doomi alxattaab alhamdulillah radiyallahu taala anhuma yal na borom bi gërëm seydina Umar ak doom ji ni Abdallah daal di leen gërëm nga kontaan ci ñoom qaala nee na yaa rasulallah dafa laaj ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayarqudu ahaduna wa huwa junub ndax dina nelaw ndax day dem tëddi ahadun ahaduna kenn ci ñun wa huwa junub fekk mu am janaaba dem tëddi noonu est lool la lool lay def kenn ci ñun qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu ko ne ko naam ne ko waaw ida tawadda waa bu fekkee ne moom jàpp na ahadukum kenn ci yéen fal yarqud mooy na nekk na dem daal di tëddi daal di nelawi loolu mooy xadiis boobu xadiisu 36 bi muy fanweer beeg juróom benn al imaam al maqdisi abdul ghani rahmatullahi alayhi mu ne an ummi salamata zawji nabiyi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat jaa'at ummu sulaym imra'atu abi talha radiyallahu anhuma ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaalat ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yastaxyi min alxaq hal ala almar'ati min guslin ida hiya ixtalamat faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naam ida ra'at alma kon al imaam almaqdisiyu abdilgani rahmatullahi alayhi mu ne an ummi salama mu ngi jële ci suñu yaay li nga xamante ne nii soxla woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yaay ummu salama mooy yaayu ku ndax ñu naan salama zawji nabi di doomu lool moo doon dàkkantalam waaye hind la tuddoon zawji nabi nekkoon soxna ci yonente bi alayhi salatu wassalaam annaha qaalat nee na jaat dafa dikk ummu sulaym ngi ummu sulaym di yaayu ko ñu naan sulaym looloo doon dàkkantalam kooku mooy kan mu leeral ne imraatu abi talha nekkoon soxna yi saxaaba bi ñu naan abu talha al radiyallahu ta'ala anhuma rasulillah mu ñëw ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat bi mu agsee dafa ñëw ngir laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moom la sayyidatu Ummu Sulaym mu ne ko rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allah dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala la yastahi min al haqq amul kersa ci li nga xamante ne ni mooy dëgg hal alal mar'ati ndax boog nekk na war na ci ndaw si ci jigéen gi min ghuslin ci sangu set ida hiya talamat bu dee ne jigéen gi dafa gént dafa nelaw gént di sëy wala mu gént daal ba li nga xamante ne nii di sëy ba mànn yu mu jigéen daal di génn ci moom est ce que moom mooy daal moom bu géntee daal est ce que moom moom war na ci moom mu sangu fa qaala yonent bi alayhi salatu wassalaam ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi daal di koy tontu ne ko naam ah kay idaara atil ma waa à condition bu dee ne gis na li nga xamante ne nii mooy ndox mooy man yu génn na ndax nit mën naa gént di sëy te bu génn bu bu xëyee mooy dara génnul voilà léegi nag mu sartal ne ko waaw dina sangu waaye à condition mooy bu dee ne dafa gis mooy bi mu këyee moom ndaw si bi mu yeewoo gis ne xam na ne géntoon na di sëy waaye bi mu xoolee gis ne moom amul dara lu génn loolu garaawul waaye nag kon dina sangu idaa ra'atil maa bu dee ne gis na ndox kon ñu romb ci xadiis bi ci tegu jàll ci muy xadiis bi nga xam ne mooy fanweer ak juróom-ñaar mu ne al imaamu al xaafizu al maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an aishata janaabata min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yaxruju ila as-salaah wa inna buq'a al-maa'i fi thawbihi wa fi lafdin li muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fa yusalli fiihi kon al imaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi muy wax ci trente-septième xadiis bi di fanweer ak juróom-ñaar mu ne an Aisha mu ngi jële ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha annaha qaalat neena kuntu nekkoon naa aghsilu di raxas al janaabata mooy traasu li nga xamante xamante mooy janaaba bi min thawbi rasulillah ci yéere yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy la ci takkoon bu dee ne da doon daa sëyoon ak kenn ci soxnaam yi loolu le dama ko doon raxas ci yéereem moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa yaxruju mu génn ca yéere boobale ila salaa jëm di julli ji wa inna buqa'al maa'i fi thawbi te traasu jeexitalu ndox mi fi ma doon fi ma raxasal mi fiy saw bi mu ngi ci yére bi wowagul sax completement mu génn dem julli ji mu ne wa fii lafdin bokk na nag ci benn baat ci ay kaddu li muslimin ci ki nga xamante ne mooy imaamu muslim rahmatullahi alayhi lii la sayyidatu Aisha wax foofale laqad kuntu dëgg-dëgg nekkoon naa man afrukuhu doon xoos li nga xam ne mooy maniyu bu ma soon a nekk ci li nga xamante ne mooy yére min saw bi rasulillah dama ko ci li nga xamante ne mooy ci yéeri yonent bi alayhi salaatu wassalaam farkaa ak xoos laa ko doon xoos fa yusalli fii mooy bu ma a wow walla bu ma a wow da ko doon xoos fa yusalli fii yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jóg daal di dem di ci julli léegi nag ñu jàll ci xadiisu 38 bi muy fanweer beek juróom ñett mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa jalasa bayna shu'abiha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa fii lafdh wa in lam yunzil kon al imaam Abdul Ghani al Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an Abi Hurayra mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena idaa jalasa ku góor ki bu toogee bayna shu'abiha al arba' ci ñeent ci ba diggante wàllam yu ñeent ya mooy soxna si mooy ki nga xam ne boroom kër gi ak soxnaam bu dee ne daa nekk ci position wu sëyëg moom waaw ba noonee nga xam ne moo xam dañoo tëdd moo xam dañoo toog waa xam wala moom moo xam dañoo taxaw lum si man di doon mooy daal bu dee toog na bayna shu'abiha ca wàllam yu yu ndaw sax al arba'a yi nga xam ne ñooy ñeent summa ginnaaw gi jahadaha mu daal mu daal di coonaal mooy def yitte faqat mooy jël awraam dugal ko ci awraay soxna si daal di def coono voilà faqat bu boobaa dëgg-dëgg wajaba daal dinay war alxuslu li nga xam ne mooy cangaayal farata léegi nag lii nii waxin wu rafet la woo xamante ne noonee la diine la l'islam di waxe noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii position wu sëy lay wax rek mooy bu ci man di am léegi fekk nit ki lu man di doon ak soxnaam ba daal di dugal awraam ci moom daal di koy eh, coonaal hein daal di def effort kooku moom bu boobaa moom mooy sangu dina war ci moom mu ne wa fii lafdin bokk na ci benn am na ci benn kàddu boo xam ne ci xadiis bi lan la wax dana wa in lam yunzil même bu dee ne ba mu ko defee dugay pëyam ci pëyu soxnaam daal di coonaal hein loolu wàcc mooy eh, éjaculé wul dara génnul ci moom ko gu góor gi mooy ne da koo def amaana après mu daal di tayyeel waaye mooy waaye awra ji xas na ci dugg loolu même bu xasee def loolu moom mooy sangu war na ci même bu dee ne dara génnul ci moom loolu nag mooy xadiis xadis bi ci tegu du ñu mën a yem ci vingt minutes yi ñu waxoon ndax benn xadis kese des ci bunt bii nii nga xamante ne nii moom lañ nekk kon nag muy xadisu 39 bi di fanweer bi ak juróom-ñeent al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an Abi Ja'far Muhammad Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum annahu kaana huwa wa abuhu inda Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhum wa indahu qawmuhu fasa'aluhu an al-ghusl faqaala yakfiika saa' faqaala rajul maa yakfiinii fa qaala jaabir radiyallahu anhu kaana yakfii man huwa awfaa minka sha'ran wa xayrun minka yuriidu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam thumma ammanaa fii thawb wa fii lafz kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yufrigu ala ra'sihi thalatha qaala alxaafid almaqdisi alrajul alladi qaal maa yakfiini huwa alxasan ibnu muhammad ibnu ali ibnu abi taalib abuuhu ibnu alxanafiya radiyallahu anhum wa ardaahum kon xadiis bu mujj baa ngi kon al imaam al maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an abi mu ngi jële ci bàyyi ki nga xamante ne mooy jaafar nan la tudd mu ne kooku mooy muhammad muhammad la tudd ibn di doomu ali di doomu ku ñu naan ali ali boobale di ibn al husayn di doomu al husayn al husayn boobu di ibn ali ibn abi taalib di doomu seydina ali seydina ali boobale di doomu abi taalib radiyallahu anhum jabootu yonent bi alayhi salaam waa wassalaama ngoog annahu kaan kene moom da nekkoon na moom abu jaafar di muhammad ibn ali muy doomu ki ñuy wax zeynul abidin la woon doomam la woon wax kooku mooy ali ibn al husayn mooy zeynul abidin doom ji nag di muhammad muy abu jaafar moom moo nettali lii mu ne annahu kaana huwa wa abu dafa masoona nekk moom ak baayam ah, inda jaabir ñu nekkoon fa seydina jaabir ibn abdillah di saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa indahu qawmu te ay ñoñam ñu nga woon ak moom Seydina Jaabir radiyallahu anhu ca wal ansaar fa sa'aluhu léegi nag gaay laaj ko anil ghusl ñu daal di koy laaj ci li nga xamante ne nii moo jëm ci cangaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu farata bien sûr fa qaal léegi nag mu ne moom Seydina Jaabir yakfiika ka laaj mu ne ko doy na la saa'un li nga xam ne mooy saa saa mooy lan mooy li nga xamante ne nii mooy ñeenti muddu walla mooy ñeenti muddu bu ñu jëlee tànk ndox tànkaat ndox comme loolu ñuy wax ci sànq ci wàllu euh, muddum koor lu toll noonu ne mu ne lu toll noo nee nag moom dina la doy léegi nag fa rajul bi nga xamante ne nii nag ci la wax loolu moom Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu be am benn waay ci mbooloo mi ne maa yàgg fii nii ne ah, man de yaa man moom yaakaar naa ne wala man moom doon loolu moom doyuma saa saa li mu tuutee loolu nga xam ne saa yi bariwul loolu nan laa koy mën a sangoowe man moom loolu doyuma de fa qaala Jaabir Seydina seydinaa jaabir radiyallahu anhu tontu ko ne ko kaana nekkoon na saade mooy lu toll ni ma leen wax ne dina doy ci cangu ak cangul janaaba kaana nekkoon na yag fii doon day doon doy man koo xamante ne huwa awfa minka sha'ra yow mii di wax doon na doy koo xam ne moo la ginoon a ëpp karaw moo la ginoon ka kooku moo la gënoon a bari la karaw wa xayrun minka ta moo la gën voilà léegi nag mu ne kam ci nam mu nag Seydina Jaabir kam doon yuridu nabiyya mu ngi ci nam mu ne yonent bi alayhi salaam ci boppam lii da ko doon doy te yow mii naan doyu la moom moo la ëppoon karaw te moo la gën nag moom la mu def lan moo tax nga taxaw naan yow doo ko man summa naan lii du ma doy summa nee na ginnaaw gi bi mu waxee loolu ba tontuñu ci masala boobale summa ginnaaw gi am manaa ba julli jotee mu jóg moom Seydina Jaabir radiyallahu anhu daal di ñuy jiite ñun ñépp fii sawbin ci benn yére boo xam ne moom dong la soloon mu ne wa fii laf nekk na ci li nga xamante ne nii mooy ci beneeni expression beneenu kàddu ci xadiis bi kaana lan la wax moom Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li de nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yufrigu ala ra'sihi thalatha doon sotti ci boppam bu doon sangu janaaba so doon sotti ci boppam ñetti yoon la doon sotti ndox ci bopp bi léegi nag al imaam al maqdisi rahmatullahi alayhi di leeral kan waa kan moo taxaw ne moom ah, lii du ma doy bim ne saa dina ko dina la doy mu ne man du ma doy mu ne mu ne ar-rajulu qaal góor gi nga xamante ne nii moo wax loolu mooy kan maa yakfiini ne loolu de man du ma doy huwa kooku mooy alxasan ibn muhammad mooy alxasan lu tuddoon di doomi muhammad muhammad boobale di ibn ali di doomu seydina ali ibn abi taalib di doomu abi taalib radiyallahu anhum mu ne abuhu baayu ki waxoon lii muy alxasan boo bële di muhammad boobu di doomu sayyidina ali mooy kan mu ne ibnul xanafiya mooy muhammad ibnul xanafiya di doomu ndaw soose la nga xam ne ci waa banu xanifa la bokkoon ci waa yaman loolu moo tax ñu naan ko ibnul xanafiya muhammad ibnul xanafiya waaye sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu di baayu sayyidina alxasan ak sayyidina alxusayn moo doon baayam moom mi frère la woon ci ñoom yaay lañ bokkul woon ndax moom yaayam ca waa banu xanifa la tuddoon looloo tax ñu